a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini annahu almaysuur kon tey bu soobee suñu boroom ñu ñëwaat ci subhaanahu wa taala ci téere grameer bi muy annahu almaysuur grammaire bi ñuy yombal jotaay bii weesu gisoon nañu kaana nekkoon na ak mbokkam gisoon nañu kon nekkoon na ak i mbokkam muy nekkoon na mooy kaana wa axawaatuha ak ay mbokkam kon gisoon nañu nekkoon na ak i mbokkam tey nag comme ni ñu ko waxe woon muy vingt-sixième cours bi ci téere bi ni mu ko tërale ñu waroon a gis tey nag insha allahu taala inna wa axawaatuha mooy kon inna ak i mbokkam xam nga da moon kaana wa wa bi mooy ak axawaatuha ak ay mbokkam inna nag inna wa euh, wa axawaatuha nuqtataani léegi mu lay wax lool mooy lan mu ne axrufun mushabbahatun bil fi'li tadxulu ala al mubtada'i wal xabari mu ne inna wa axawaatuhaa nuqtataani axrufun mushabbahatun bil fi'li tadxulu ala al mubtada'i wal xabari lool mooy lan ci làkku kocc barma mu ne inna wa axawaatuha inna de comme tur rek léegi dinañ ñëw bu ñëwee ci exemple yi nañ gis lan la gën a nirool ak li muy tekki inna inna de wa axawaatuha ak ay mbokkam ahrufun ay particule lañu yoo xam ne ay araf baa nag lettre ay araf comme particule li ñuy tudde particule mushabbahatun yoo xamante ne nii dañoo niroo bil fi'li dañuy niroog verbe dañuy niroog jëf comme verbe la ñuy nirool nga xam ne ñoom ñooñu di niroog inna ak mbokkam yi nga xam ne dañuy niroog verbe tadxulu fan lay dugg nga ne mu ne la day dugg ci mubtada ak xabar tadxulu day dugg alal mubtada yi ci mubtada wal xabari ak xabar comme kaana rek comme bu ma amoon ibrahimu walla ma ne ak tilmiisu kasuulun ak tilmiisu élève bi de dëgg-dëgg mu ma ne élève bi de moom kasuulun ku paresseux la ku tayal la bu ma dugaloon kaana ak tilmiisu day yem ni day nekk damma comme ni mu nekk kaana tilmiisu après nag xabar bi di kasuwul lan lay nekk ndax ak tilmiisu kasuulun ak tilmiisu mubtada la kasuulun xabar la léegi kaana bu duggee moom ismu kaana bi mooy tur bi nekkoon ci kanam muy at-tilmizu dañ koy maas damma comme damma la nekkoon waaye bi ci topp muy xabaru kaana moom day nekk lan dañ koy nasab dañ koy maas fatxa moo tax dama naan kaana tilmizu kasuulaa kaana tilmizu kasuulan mooy ne élève bi de nekkoon na ku tayal moom nday san léegi nag ci même exemple boobu at-tilmiizu kasulan dane la fii inna wa axawaatuha ay particules la yoo xam ne dañoo niroog verbe te dañuy dugg ci mubtada ak xabar léegi kon mubtada ak xabar laay indi après ma essayer dugal inna léegi bu duggee lan lay def mu ne tansibul mubtadaa wa yusamma ismaha tansibu day nasab inna ak i mbokkam buñ duggee ci mubtada comme at-tilmiizu kasulun bu ñu duggee ci at-tilmiidu comme ma def inna inna bu duggee inna rek bu inna ñëwee rek at-tilmiida laay waxati mënatumaa wax inna at-tilmiidu ak kaana at-tilmiidu déedéet inna bu duggee rek damay changer tur boobu nekkoon ci kanam muy phrase nominal bi dama koy def lan dama koy def fatha kon loolooy tax dama naan inna at-tilmiida après loolu mooy mubtada bi at-tilmiid mooy daw li ngay xool da ngay xool ana mubtada bi boo xamee mubtada xàmmee xabar ak tilmiisu élève bi kasuulun dafa tàyyal mubtada bi mooy lan mooy ak tilmiisu kasuulun mooy lan mooy xabar ñu ne la bu inna duggee day dugg ci mubtada xabar te bu ci duggee day nasab mubtada mubtada bi dootuñ ko maas rafaa mais dañ koy maas lan ma dañ koy dootuñ ko rafaawe damma mais dañ koy nasab fatxa kon dama naan a tilmiisa moo loolu la ne tansibul mubtada ah, wa yusamma te après ak tilmida boobu dañ koy tudde ismu inna turu inna mu ne wa tarfa'ul xabara wa yusamma xabaraha ginnaaw bi nga xamante ne nii dugg na changement bi njëkk opéré wu mooy day jël tur bi njëkkoon bi newoon ci kanam mubtada bi dañ koy def nasab ba pare ñu tuddee ko la ismu inna léegi nag meer du yem ci mubtada bi rek xabar bi da koy changer nan lay changer xabar bi buy changer xabar bi da koy changer noo xamante ni nii ah moom dañ koy rafa cette fois-ci mooy moom kon moo dul changer da gis ne kaana bu fekkoon mubtada ak xabar kaana bu duggee xabar bi mooy changer mais mubtada bi niñ commencé damma bi du changer inna nag bu duggee mubtada bi cette fois-ci mooy changer mais xabar bi du changer leer na loolu moo tax nga naan loolu noonu moom la ne wa te day rafaa alxabara xabar muy kaswulun boobu moom bu ñëwee dama naan kaswulan wayu samaata dañ koy woowe xabaraha mooy xabaru inna wala xabaru mbokkam yi kum ci doon ci ñoom kon exemple boobu inna tilmi ak tilmizu kasulun la woon nga gis ne lan mooy changer mubtada bi xabar bi du changer léegi mubtada bi bu changé fatxa lañ koy maas ñu tuddee ko ismu inna xabar bi moom du changé ñu tudde ko xabaru inna loolu la lay wax noonu mu ne la exemple at-tilmiidu mujtahidun ak tilmiidu élève bi de mujtahidun ku góorgóorlu la nga gis ni ak ne mujj tilmiidu dun mu ne la boo ci dugalee inna lii lay mujje inna waxoon nañ la kon tur bu njëkk bi muy mubtada bi day nekk lan dañuy mujj maas ko fatxa nasab ko fatxa kon danga naan inna tilmida léegi mujtahidun du changé léegi ak tilmida moom lañuy ñuy woowe lan ismu turu turu inna mujtahidun moom ñu koy woowe xabaru inna mu ne la beneen exemple at-tilmidatu mubtada xabar la lay njëkk a jox après mu dugal inna nga gis ni changement yi di mel dan lay soppee mubtada bi xabar bi mu bàyyi ko noonu ak tilmidatu jàngale élève bi kat bu jigéen bi kat mujtahidatun ku góor góorgóorlu la mu ne la boo dugalee inna xam nga danga at-tilmidatu boo dugalee inna ta ngay wax inna at-tilmidata mujtahidatun moom du changer loolu lañ la waxoon buñ ne allahu ghafuurun allahu suñu boroom kat subhaanahu wa taala ghafuurun loolu mubtada ak xabaar la aji jéggalaakoon la boo xam ne kenn xamul fu njéggalam di yem kenn xamul fu tàmbalee kenn xamul bari lu muy jéggale wala nga ne allahu ghafaarun léegi lool mubtada ak xabar la boo dugalee inna danga naan inna allaha ghafuurun wala inna allaha ghaffaarun nga gis ne ghaffaarun wala ghafuurun changé wuñ lan mooy changé allaha allahu la woon bi inna duggee walla ay mbokkam dangay def allaha léegi nag mu ne la min axawaati inna bokk na ci mbokki inna yi anna am nga inna la am na ci mbokkam yi nag anna bii doo ko maas kasra mais fatha nga koy maas mooy inna bi inna mooy dañoo maas hamza bi luñ ko maas kasra nga ne inna wa axawaatu bu ñu ko maasee hamza boobu nag fatha moom la ñuy wax lan anna anna ci mbokk inna yi la bokk ak laakinna na tamit ci mbokki an inna yi la bokk laakinna ginnaaw anna laakin na tamit ci bokk inna yi la bokk ak ka anna ka anna tamit ci mbokk kan la bokk ci mbokk in inna yi léegi nag pour nga ne mais man te ma jaawal leen nag mbokki kaana yi ko waa ma ne la léegi xam nga leen nga seetlul benn affaire anna inna laakin na ka anna ñoom ñépp nan lañ jeexe nuun boo xam ne dañ koo shadda nuun boo xam ne dañ koy doubler ka anna anna gis nga nuun bi dañ cee def shadda anna inna laakinna laakinna ka anna ka anna alors que mbokki kaana yi amuloo lool loolu mbokki kaana yi ñu ci jotoon a gis laysa asbaha saara la xam nga gisoo fi nuun boo xam ne dafa même kaana nuun la jeexe mais chat neewuñ kaan la déedéet kaana rek kon loolu boo jàttee noonu ci lu gën a yomb mën nga leen a noonu kon léegi nag nga ne ma mais taxawal mbokk mi moom lan la ñuy tekki noonu mu ne la lañ njëkk sax ci inna mu ne la sens général inna li muy tekki sens général am mooy certes bu ma nee certes la monsieur est un tailleur mooy certes waa ji di ab sàcc bu mag la moom dëgg dëgg waa ji ab sàcc dëgg la loolu mooy moom un un vrai larcin la certes monsieur diw est un larcin parmi les meilleurs les larcins larcins yi gën a doué mooy inna boobu mooy certes boobu inna dëgg-dëgg inna allaha dëgg-dëgg suñu borom de ghafurun moom ak jéggalaa koon la inna kon en début de phrase bu dee dafa nekk ci début de phrase bi mooy moom loolu lay mooy sens général léegi bi ci des mu ne anna anna nag moom mu ne sens général mooy que certes moom en millier de frase lay nekk mu ne en milieu de frase que certes lay tekki léegi nañ ñëw ci inna mu jox la exemple mu ne na bi njëkk a wax sànq ne certes inna nadaafata waajibatun inna dëgg dëgg de an nadaafata ak cet cet mooy propreté waajibatu lu war la daa nekk obligation nit ki tamit bañ a nekk rek koo xam ne moom ci tilim rek lay dund mu ne la loolu mooy inna ma joxaat la beneen exemple inna inna saaliha yaqulu alxaqa inna saaliha dëgg dëgg ki yéwén de ku baax ki de yaqulu day wax foo ko fekk alxaq dëgg ku baax moom dëgg rek lay wax mu ne la nag ma jox la anna bi ma la ne moom en milieu de phrase xam nga yii yëpp inna inna nadafata inna saaliha en début de phrase la mooy ci tàmbaleeg phrase bi jumla bi fi nga ko fekk inna nadafata waajibatun inna saaliha nga gis ne as-saaliha inna saaliha inna nadafata waajibatun mu ne la nag yoon ci début phrase bi mu ne la anna ma jox la exemple anna bi ma la ne que certes lay tekki dama en milieu de phrase mu ne alimtu anna sharafa bil adabi alimtu xam naa alimtu xam naa anna sharafa naka de dëgg dëgg de xam naa ne nag nekke asharafa ak teddaange daal bil adabi ci mu ngi tukkee ci ci ci ci ci ci lan ci ci teggin ci teggin daal la la la la nit mën a jële liñ naan kii daal ak ak ku kii la ak teraanga ak teddaage daa nekk ci moom la kële doon wax naan laysa sharifu alladhi Xuseyn wala Xasan waaliduhu inna sharifa sharifa al-ilmi wal adabi mu ne laysa nekkul asharifu ki nga xam ne moom mooy shérif mooy koo xam ne dafa jóge ci askan wu baax koo xamante ne ni bi gën muy askanu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku nekkul rek koo xam ne xasan sayyidina xasan wala sayyidina alxuseyn radiallahu taala anhuma ñooy baayam du lool rek mooy nekk shérif shérif du ne rek asan seydina xasan wala seydina xuseyn rek ñoo lay jur déedéet waaye inna sax ñoom bi gën a ëpp solo sax ci loolu mooy ne shari mooy inna sharifa sharifa al ilmi wal adabi ki nga xam ne shérif dëgg la mooy ki nga xamante ne ni moom ci xam-xam ak teggin la ko doone loolu la kooku doon wax mooy mooy ne du ne shérif nekk shérif mooy loolu benn sha'ir a ko doon wax que ne du ne Hasan ak Husayn rek bokkul ci ñoom rek nekkoo shérif mais shérif mën nga koo doon bu la loolu rawee mën nga koo mel ni da yàlla lay may nga mel ni dangaa am loo rattrapé loo xamante ne nii nag mënoo ko jële loolu ci xam-xam bu leer boo xamante ne nii xam-xamu diine bu leer tegu ci yim war a tegu waaye tamit te tegu tamit ci ay teggin ndax xam-xam sans teggin moom waaye la mooy waajoo xam ne rek dafa yor benn Ferrari yi nga xam ne moom lu ko neex lay daw ba pare te amul frein kooku xam nga ne moom kooku bu dugalee premier sax nga foog ne kii day naaw bu amul frein ku mu romb ca foofu dina la yenu yenu yoo xamante ne mooy xam-xam boo xam ne àndul ak teggin nga xam ne moom non seulement du ci jariñu mais kenn du jariñu ci xam-xamam te loolu sax xam-xam boobu da koy alak kon mu ne alimtu xam naa anna sharafa nekke daal que certes daal bil adabi de moom daal ci ci ay teggin daal lay jóge mu ne beneen bi nga xam ne mooy mbokku inna beneen ginnaaw yi gisee anna laakin na mu ne exemple waxoon nañ la laakin na moom lan lay tekki mais laakin na lakinnahu wallahu alladi an'amahu mun'amira zu xikmatin baaliga zu xikmatin baaliga wa qudratin muqtadira loolu benn baytu la woon lakin lakinnahu wallahu alladi an'amahu mun'amira zu xikmatin baaliga wa qudratin muqtadira lakin na mu ne lakin na mooy mee mooy mooy mee bi ñépp xam rek ñun nga xam ne léegi suñu diine lu ñu ñu ngi xaar ñu wax ñu ci dara rek bañ ne mais waaye waaye mais mais mooy bale nga li nga waxoon yépp ab jullit daa war a def lii daa war a def lii buy liggéey daa war a xool li muy liggéey daa war a dagan waa ji bàyyi la ba nga wax ba pare ganaan aaya bi ndax aaya bi lii la wax xadiis bi lii la wax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lii la ñu wax waa ji bàyyi ba nga wax mu ne la mais mais boobu mooy kon li nga jot wax yépp def na ko ci poubelle bi mu ne nag albaytu exemple laakin na mooy mais lay tekki albaytu jadidun laakinnal asaasa qadimun albaytu kër gi de jadidun dafa bees laakin na waaye nag voilà mais waaye al asaasa mooy ne al asaasa fondation yi de qadimun dañoo yàgg de kër gi de dafa bees nii mooy échafaudé nañu affaire yi rafetalaat ci biti naayi salaat lu ne ñu laal ko embellir enjoliver defaraat fenêtre yi defaraat yépp degete daal kër gi ci li mu sukkandiku moom lu yàgg la nag nga loolu moom wóorul moom mooy da gis ne laakin na mais bu ñëwee rek day différencier ak la nekkoon ak li ko jiitu mooy albaytu jadiidun mooy day dab dabaatal moom istidraak la day tax ngay dab dabaatal benn mbir mel ni dangaa wax benn mbir ba nit ñi jàpp lool nga ne leen nag waaye bu ma nee inna rashidan wala bu ma nee rashidun maahirun rashid de ku muus la wa aamilun te liggéeykat la bu ma nee laakinna laakinnahu waaye moom nag Rashid kasulun dafa taar dafa tayel gis ne kon dafa muus bëgg mën ma indee laakinna mooy mee bi rek laakinnahu waaye moom kat ab tayel la nga gis ne kon ab tayel ak la ca kanam dañoo wuute mooy dama dab dabaatal ba gaay naan ah Rachid mii dafa muus mën a liggéey gars yi am cëm man kooku laa soxla rek nga ne ah defal dànk nag laakin na waaye nag am na sikk bu nekk ci moom laakin na hu waaye moom Rachid mii ah kasuulun ab tayel la de kon laakin na loolu lay tekki mais moo tax mu ne exemple al baytu kër gi de jadiidun dafa bees laakin na waaye al asaasa yi nga xam ne ci la reposé wu xadiimun dafa yàgg de mu ne la nag kaay ma jox la exemple ka anna ka anna ma jox la exemple exemple ka anna mu ne ka annal xamara dafa mel ni ka anna mooy dafa mel ni comme loolu lay tekki mu ne ka xamara daal dafa mel ni daal weer wi misbaaxun waaye dafa mel ni daal ab làmp mooy bu weer wi ñëwee ba ba nekk pleine lune yooyu comme albadru nga xamante ne nii mu ne dafa mel ni daal misbaaxun dafa leer leer ba mel ni ab làmp mooy luy niitalaate luy leeral weer wi daal loolu lay kon ka an na loolu lay ka an na bi mu duggee bu ma dindoon al al al euh, ka an na alxamaru misbaaxun laa amoon ka an na dugg ma ne ka an na alxamara ka an na alxamara misbaaxun ka anna alqamara misbaaxun ka anna daal dafa mel ni alqamara weer wi misbaaxun daal dafa nekk benn lampe boo xam ne niitooy léegi nag kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci inna ak i mbokkam léegi dinañ ñëw après ci exercice yi allah mooy bu ma amee bu ma amoon almuallimu naimun jàngalekat bu góor bi de naa imun mu ngi nelaw boo dugalee inna looy wax innal muallima naa imun dëgg-dëgg maître bi nag naa imun mu ngi nelaw bu ma amoon albadru muniirun pleine lune bi de muniirun day leeral de ma dugal ka anna na ma naan ka annal badra muniirun léegi ainsi de suite léegi ñu ñëw ci inrab bi mu ne inna mujj mujtahidun inna dëgg-dëgg de at tilmida inna dëgg-dëgg bi de bu góor bi de moom de mujtahidun aji yulli dayoog coonoom la damay góor góor léegi moom lay analyser mu koy analyser danga naan kon looy wax danga naan inna xarfun mushabbahatun bil fi'li mu ne danga naan xarfun boo xam ne day niroog fi'l muy verbe mabniyun wala tamit bu la neexee nga ne inna xarfu nasbin xarfu nasbin mabniyun lool bu ko neexee deful lool mais bu la neexee nga wax lool inna inna de xarfu nasbin xaraf la boo xam ne day nasab ci xarafun yi nga xam dañuy nasab la bopp mabniyun te moom ni ñu commencé inna manu waa innu manuma wax inni loolu lay tekki gisoon nañu ko moom nag dafa taamu dafa tànn xarfun mushabbahatun bil fi'l mooy lim joxe woon définition ne particule la buy niroog verbe moom loolu la joxe mais man nga ne inna fi'lu nasbin moom non xarfu nasbin ma naan kii moom particule la boo xam ne day nasab mabniyun te moom du changer ni ko maase loolu bu la neexee nga wax loolu nee nañ jël lim wax xarfun particule la mu mushabbahatun boo xamante ni dafa niroo bil fi'li ak verbe bi mabniyun moom liñ ko maase du changer at-tilmiza ismun tur la ismu inna mooy turu inna mansubun waaye dañ koo nasab bil fathati ci fatha mujtahidun xabarun kooku xabar la mais xabaru kan xabaru inna marfu'un moom it dañu ko rafaa bi dammati ci damma lañu ko maas loolu mooy analyse bu njëkk yi mu ne beneen verbe bi ñuy analise innahu fil fasli innahu dëgg-dëgg moom de fil fasli mu ngi ci biir classe bi mu ngi ci biir néeg bi ñuy jànge ci biir classe bi mu ne inna danga naan inna xarfun mushabbahatun bil fi'li wala nga ne xarfu nasbin mabniyun inna kon inna xarfun moom de particule la mushabbahatun boo xamante ne nii day niroo bil fi'li ak verbe day niroog jëf waaye mabniyun moom de moom moom ko maase mooy inna boobu du changer manuma wax innu manuma wax inni manuma wax in déedéet inna inna manuma wax innu wala inni haa bi mooy inna hu haa boobu mu ne la haa bi la moom mooy ismu inna damir la damirun moom turu inna ko mooy turu inna haa boobu na haa bi dafi mu ngi mel ni rek ma ne inna rajula la ma dindi ko changé ko hu kon ismu inna turu inna la damirun te damir la mabniyun boo xam ne moom it niñ commencé du changé mu xarfu xarfu jarrin fii xarfu jarrin la gisoon nañ xarfu jar yi gisoon nañ mu ne xarfu jarrin la fii mabniyun moom it ni ñu koy commencé du changé alfasli muy classe bi ismun la la majrurun boo xam ne dañ koo jar suwaa nga ne bi fii ci fii walla bi kasrati ci kasra waaye dañ koo maas kasra ci suuf waaye li waral ñu maas ko ci suuf mooy mooy ne mooy fii bi moo waral ñu maas ko ci suuf fil fasl mu ne nag fil fasli noonu da ngay def benn rectangle comme niñ defoon ci inna ci kaana nga ne xabaru inna lool place xabaru inna la nekk shibhu jumla moom shibhu jumla la luy niroog verbe la gisoon nañ shibhu jumla bee weesu jarul ñu ci yàggal beneen phrase bi bi ñuy analyser mu ne inna samiran inna dëgg-dëgg samirat lii nag inna yi yëpp la neexoon nga def ka anna wala laakinna wala anna inna samiran dëgg-dëgg samir de xaraja génn na mooy mu ñëw fenn di seet ne mais ana samir ñu ne ma inna dëgg-dëgg samiran samir de xaraja génn na nga ne inna xarfun mushabbahatun bil fi'li mabniyun inna inna de xarfun particule la mushabbahatun boo xam ne day niroo bil fi'li ci verbe mabniyun moom it ni ñu ko maase du changer bu la neexee nga ne xarfoo nga ne inna xarfu nasbin comme li ma ko waxe woon sànq araaf la boo xam ne day nasab tur bi topp ci moom mu ne kon samiran samir nga ne ismu inna moom mooy turu inna mansubun boo xamante ne nii dañ koo nasab de mooy dañ koo nasab lan nañ ko nasabe mu ne bil fatxati mais fatxa lañ ko nasabe mooy sami ran te waxuma samirun wala samirin bi ci tegu muy xaraja mu ne fi'lu maadin mabniyun xaraja de fi'lu la xaraja jëf la maadin verbe accompli la verbe passé mu ne kii moom waaw moom lu maadin moom de fi'lu maadin la mooy verbe la boo xam ne dafa weesu jëf ju weesu lu maadin mabniyun moom it ni ñu commencé du weesu du du changé manuma xaraju wala xaraji xaraja rek laay wax léegi nag ana kan mooy sujet bi yaa koy jëli nga ne huwa la huwa nga def deux points damirun moom de damir la mooy pro kii la pronom personnel mustatirun boo xam ne dafa nëbbu dafa nëbbu waaye fa'ilun mooy sujet bi de wala na ma doon wax nga ne wa fa'iluhu mooy xaraja te moom jëf ji nga xam ne moo jëf génn ji de dugg bi de noo génn bi muy xaraja damirun damir la boo xam ne mustatirun pronom personnel la boo xam ne mustatirun dafa nëbbu taqdiruhu nuñ koy nattale huwa mooy huwa fa'ilun te huwa fa'il te mooy sujet bi léegi xaraja boobu ngay jël nga def benn rectangle ci wetam comme nañ defoon nga bind xabaru inna boobu moo nekk palaasu xabaru inna jumlatun fi'liya phrase verbale la loolu gisoon nañ ko ci bee weesu duñ ci ñëwaat di yaatal léegi loolu mooy analyse léegi nag mu ñëw ci tamarin mooy exercice yi mu ne tamarin bu ci njëkk adxil inna wa anna walakinna aw ka anna ala al jumalil aatiyati maa shakli tammi dugalal inna dugalal inna aw nga dugal anna wala na nga dugal lam anna aw wala laakin na wala nga dugal fa laakin na aw wala boo ka anna wala nga dugal ka anna alal jumali ci phrase yi al aatiyati yi di ñëw ci loolu rek laa yem mu ne déedéet maas chaklita na nga ko maas at taam maas boo xam ne day mat sëkk mooy ne boo dugalee laakin na walla an na ba pare tam maasoo ko dañuy jàpp ne zéro nga am ci exercice bi il faut nga maas ko tur bi nga da koy maas ba nga xam ne lii nga bëgg a mu ne bi ñu njëkk i'lam xamal phrase bi njëkk léegi mu def ay pointillés yaa fay dugal an na wala laakin na wala ka an na yow xool inna na wala walaakin wala ka an na yaa ko fay dugal i'lam kon xamal mu def ay pointillés yaa fay def almawu après mu def taa almawu taa ñëw xar baa bi ñëw mooy al i'lam xamal mu def point yaa fay def benn anna wala laakinna wala ka anna wala inna almawu après taa bi ñëw moom dafa taxaw almawu taa bi ñëw taa boobu yaa koy maas wala ne nga maas ko maas bu mat xar yii baa bi ñëw baa boobu tamit yaa koy maas mooy ne xamal ne déedéet lu jege la xamal ne dee lu jege la li arab yi naan wa kullu ma huwa aatin aat la euh, Qiss ibn Sa'id ndeysaan doon wax laylun daaj wa samaa'un zaatu abraaj ndeysaan boobu ne ca waxam nga xam ne moom mali laata lislaam di feeñ ca la doon waxe waxam xikam yu amam solo yooyu le mu ne maa lii ara yarxaluuna wala yadhabuuna wala ya'udun ana moo waral waaye ba muy gis nit ñi mooy ku dee rek doo ñëwaat mu ne ndax fa ñu dem daa neex ba ñu bëggatuñoo ñëw wala boog ah boo xam nga ne xikma la doon mu ne woon laylun daaj wa samaa'un zaatu abraaj léegi mu ne wa kullu ma huwa aatin aat lépp loo xamante ni day ñëw rek lu war a ñëw rek aat xamal ne jàpp man ngeen na jàpp ne presque agsi na wa kullu ma aatin aat lépp loo xam ne dina ñëw ana ñi doon xaar 2013 ak 2012 fenkat yi ne woon monde bi day tukki 2012 bi weesuwul lu weesu nañu ngi 2013 te ku yàlla maa dund tamit noonu ngay xaare 2020 2020 léegi mu romb la nga naan day sànni waaye nga ko doon xaar l'an mil Sénégal day mel ni Paris walla ci mbon waaw weesu na ñu ngi ci 13 ans 13 ans après te yooyu yëpp luñ doon xaar la. wa kullu ma huwa aatin aat yëgal ne lépp loo xamante ne nii day ñëw rek lu jege la léegi mu ñëw day ñëw de. da ngay jekki rek ñu naan la démb la woon mu ne kon xamal nem dee lu jege la léegi inlam point yaa fay def al mawu après taa ñëw taa bi yaa koy maas xar yi baa bi ñëw baa bi yaa koy maas beneen phrase bi mu def ay point kon foofu ngay def inna wala anna wala lakinna wala ka anna alxay raa bi ñëw alxay raa topp ci alxay raa raa bi envi yi miim bi ñëw envi yi miim bi ñëw loolu yow alxay raa bi yaa koy maas envi yi miim bi yaa koy maas beneen bi ci tegu mu def ay pointillés ajj ajj mu def raa raa topp ci ak hu hu ajj raa ñëw hu topp ci raa boobu yaa koy maas mooy ci kanam point pointillé la yaa fay def inna wala anna wala laakin na wala ka anna bu njëkk bi mooy fu njëkk fi defu fa dara ay point yaa fa après mu def ajj après raa bi ñëw haa topp ci ajj ra ajj ajj raa bi ñëw bokk haa bi topp ci yow yaay xool nan nga koy maase a'zamu a'zamu léegi mu defal la benn astérisque mu ne a'zamu lafdhun la yadkhulu alayhi tanwin mamnu'un min as-sarf ad-dars yoobu mu ne dinañ ko gis ci dars 28 insha allah mu ne a'zamu bii li tax waxuñ a'zamun ndax moom lafzun kàddu la goo xam ne laa yadxulu alayhi tanwin tanwin mooy boo xam ne dañuy doubler masse bi comme a'zamun a'zaman a'zamin mu ne lool kenn du ko def kenn mënu koo def a'zamu ndax lan mu ne mamnu'un min as-sarf dañ koo tere dañuy tere di ko saraf mooy bu di ko di wëlbati di ko def tanwin lay la ñuy tere mu ne te loolu dinañ ko gis ci leçon vingt-huit bi insha allah taala mooy ci deuxième partie livre bi ndax waxoon naa la ne ñun ñu ngi ci tey vingt-sixième cours te cours yi ci téere bii nii vingt-neuf la yem mooy première partie vingt-neuf cours la yem ñun ñu ngi ci vingt-six tey na wa xawaatuha léegi vingt-huitième cours bii muy wax mooy ci deuxième tome bi mooy deuxième partie cours bi nga xam ne foofu lay gën yaatal tuuti liñ gisoon ak yeneen yoo xam ne da ko ciy yokk insha allah mu ne kon kon bu njëkk bi dafa def ay pointillés yaa fay def mu ne ajj après raa bi ñëw haa bi topp ci enva mu léegi yow yaay maas ajj raa boobu yaa koy maas haa bi tamit wax naa la ko mooy hu enva mu daf nga ne pay de payam nga de moom loolu lay tekki fayam gi de moom moo gën a màgg moo gën rëy moo gën a bu te du doon salaire dañ naan salaire moo gën a conséquent moom moo gën bari moo gën bari léegi bi ñu tegu mu ne yasurru mu ne yasurru yasurru nii dina ma bégal yasurru nii dina ma bégal lan moo may bégal mu def ay pointier yoo xam ne foofu yaa fay def la fara nekk annati yasurruni annati mu ne annati yasurruni dina mu bëggal mu def ay pointier pointier yaa fiy def inna wala anna wala lakinna wala ka anna annati ja an natiija après taa bi topp ci jaa bi taa boobu yaa koy maas xasana xasana taa bi topp ci nuun bi yow yaa koy maas yasurruni pointillé bu ma nee pointillé mooy fi nga xam ne amul dara ay tomb lañ fa def yaa fa war a def li fa war a nekk an natiija an natiija taa bi topp ci jaabi yaa koy maas xasana taa bi topp ci tamit yow yaay maas taa beneen bi mu ne alwaalidu alwaalidu ki jur de mooy bàyyi mu adda mu adda alwaalidu bii sax daa boobu moom maasu ko woon mais dama juum wax ko kon alwaalidu mu adda baabi topp ci baabi yaa koy maas alwaalidu mu adda baabi yaa koy maas après mu def ay pointillés yoo xam ne yaa fa war a def benn ci ñu wax sànk walada wala wala bokk wala wala après daal bi topp ci wala daal moo ci topp ak huu wala daal topp ci ak huu yow yaay maas daal bi xabii xabii xaa bi topp ci xaa boobu tamit yaa koy maas beneen phrase mu ne as-sayyaara topp ci as-sayyaara taa non léegi léeg lin lal tekki mu ne waajur wi de ku yaru la wala léegi doom ji nag moom ku yées la moom ku bon la baay ju baax doom ji bon mu ne la baay bi de doom ji wa baay bi de ku ku yaru la te baax ndeysaan doom ji nag ku bon la kon phrase bi ci topp as-sayyaara taa bi ñëw as-sayyaara taa bi yow yaa koy maas nadifa taa bi ñëw yow yaay maas taa bi tamit après mu def ay pointillés def haa haa bi nga xam ne day xëcc day day comme bu ma nee huu akala huu wala akala haa haa boobu noonu wala daraba haa ak daraba huu haa boobu kon as-sayyaara taa ñëw taa yaa koy maas nadifa taa ñëw taa topp ci faa bi yaa koy maas après mu def ay pointillés def haa kon inna bi ngay dugal wala laakinna wala anna wala ka anna day taqaloo ak haa bi nekk ci fin bi jadiida jadiida taa bi ñëw jadiida taa boobu topp ci taa bu tamit yaa koy maas mu ne oto bi dafa set après mu def bu bees la bu bees la ndax bii duma la wax li muy bu ma la waxee exactement di nga xam la fa war a dem ndax joxe woon nañ saasu an na laakin na ka an na ak inna kon bu ma la waxee ci worof noonu da ngay xam li ñuy dem léegi yow yaa ko xool as-sayyaara taa bi ñëw nadifa taa bi ñëw pointier haa bi topp ci jadida taa bi ñëw yooyu mu ne eh, eh, eh, kii oto bi dafa set après mu def haa jadida après lu bees la léegi loolu mooy exercice bu njëkk bi bi ci tegu mu ne udbut xarakata ma lawnuhu ahmaru wa bayyin nawal xabari fi kulli jumlatin maasal yi nga xam ne dañoo nekk en rouge araf yi nekk en rouge maas ko te nga wan ma te nga leeral ban façon xabar la exercice mel ni moom lañ doon gis ci kaana wa xawaatuha mooy suwaa mu nekk xabar bi bu dee xabar bi tur la comme at tilmiizu mujtahidun noo la nga da ngay def ci suufam un ismun mooy da ngay def ni nga koy numéroté moo tax mu ne les souligner et les numéroter da koy souligner ba pare da nga koy rëdd ci suuf ne lii la après nga def ban façon xabar la nga def bu dee tour la nga def un mooy ism bu dee espèce u phrase day niroog phrase te du phrase bu mat shibhu jumla da ngay def deux numéro deux bu dee nag jumlatun fi'liya mooy phrase verbale la mooy phrase la boo xam ne verbe la tàmbalee da ngay def trois numéro trois ginnaaw bi nga maase li nga xam ne en rouge la dinaa la ko wax insha allah mu ne kaay innal kaaba innal kaaba taabi topp ci taabi yaa koy maas sharifa taabi topp ci yaa koy boo ko maasee ba pare mooy dëgg-dëgg kaaba gi dafa tedd mooy boo ko maasee alkaaba taabi topp ci yaa koy maas sharifa taabi topp ci yaa koy maas boo ko maasee ba pare il faut nga wan ma façon xabar bi ginnaaw bi nga xamee lan mooy xabar nga wax est-ce que tur la bu dee tour nga nga souligner xabaar bi ba pare nga def bu dee tour la bu dee espèce u phrase la nga def deux bu dee phrase verbale la mooy phrase boo xam ne ab jëf la tàmbalee nga def trois beneen bi ci tegu inna allah inna allah haabi topp ci haabi yaa koy maas ra baa bi topp ci baa bu am shadda yaa koy maas am naa après siin bi topp gi yaa koy maas inna allah haa bi topp ci yaay maas haa bi rab ra baa bi topp ci am shadda yaay maas baabo anna siin bi topp ci yaa koy maas loolu mooy dëgg-dëgg suñu boroom de subhaanahu wa mooy boroomu nit ñi moo moom nit ñi beneen bi ci topp inna allah haa bi topp ci comme bi am sànq yaq ba laam bi topp ci laam bi tamit yaa koy maas al ama laam bi topp ci laam boobu tamit ab ama laam bi ci topp yaa koy maas as-saaliha taa bi topp ci yaay maas taa bi tamit inna allah haa bi topp ci haa bi yaa koy maas yaqba laam bi topp ci yaa koy maas al ama laam bi topp ci yaa koy maas as-saaliha taa bi topp ci yaa koy maas ginnaaw bi nga commencé nga wane xabar bi bi nga wanee xabar bi nga wane ban façon xabar la tour walla espèce u phrase wala phrase verbale loolu mooy dëgg-dëgg suñu boroom ne day nangu jëf yu baax yi loolu lay tekki beneen phrase bi ci topp mu ne inna nadaafa inna nadaafa taa bi topp ci taa bi yaa koy maas minal imaa nuun bi topp ci yaay maas nuun bi inna nadaafa inna nadaafa taa bi topp ci yaay maas taa minal imaa nuun bi topp ci yaay maas nuun bi lool mooy dëgg-dëgg ak cetkat ci ngëm yàlla la bokk beneen phrase bi ci topp mu ne innal xadiiqa innal xadiiqa taa topp ci taa yaa koy maas asbaxat jamiila taa topp ci yow yaay maas taaboob innal xadiiqa taabi topp ci yaay maas taabi asbaxat jamila taabi topp ci labi yaa ci lam bi yaa koy maas loolu mooy dëgg-dëgg jardin bi de dafa mujj rafet nag beneen phrase bi ci topp arraju lam bi ñëw lam bi yaa koy maas ali miim bi ñëw yaa koy maas laakin na laakin na ibn ib ib nuun ak haa topp ci mooy nuun ak hu topp ci laakin na ib nuun bi yaa koy maas hu hu bi mën naa la koo dimbalee hu ngay wax jaahi jaahi laam bi topp ci laam boobu yaa koy maas arraju laam bi yaa koy maas aali miim bi topp ci yaa koy maas laakin nab nuun bi topp ci yaay maas nuun bi hu topp ci jaahi laam bi topp ci yaay maas laam bi ginnaaw gi nga souligner xabaar bi te nga wan wax ban façon xabaar la loolu mooy waaji se waaju góor ji de boroom xam-xam la waaye doomam dafa réer boroom xam la waaye doomam topp lay tànkam peut-être daa foogoon ne comme rek ñun ni ñu foog ñun wolof que ne xam-xam dañ koy doon te doo def benn coono tey nga dee ko de dara doo ko xam nit ñi nag mën nañu dof dof loolu di la jàppe comme sa baay waaye ku ci ku ci commencé kii sax xam ne kii kii lañuy nax kon loolu mooy exercice bu njëkk bi bi ci topp mooy deuxième bi beneen bi ci topp mu ne daisma daisma kullil ahrufi naaqisati aw xabaraha isman maa shakli taami daisma kullil naaqisati aw xabaraha mu ne daa tegal isma kullil ahrufi naaqisati léegi yow fii day indi inna ci kanam wala ka anna wala laakinna yooyu da koy def nee nag tur bi nga xam ne moom moo war a nekk ismu inna wala yooyu tur bi muy liw nga xam ne bu dul inna dugguloon moo waroon a nekk ib mubtada yow yaa ko fiy def yaay xool ban tur nga fiy def walla xabar bi xabar bi nga xam ne tamit tur la atil mi mujtahidun mujtahidun boobu moom du ko fi def yow yaa ko fiy def mais dina dugal inna wala kinna wala yooyu après nag mu ne maas shakli taam mi nga maas ko nag maas boo xam ne maas bu leer la te mat mu ne nañ dem inna def na inna léegi mu def pointillé foo xam ne defu fi dara yow yaa fi war a def lan ban tur moo fi nekk mu def saalixuuna inna dëgg-dëgg de après nga def tur bi yaa koy def saalixuuna ñu baax lañ beneen phrase bi sami'tu anna haula'i dégg naa ne gaa yooyu de après mu def ay pointillés yow yaa fay def pointillés est-ce que fi pointillés yi war a nekk xabar la wala ism la d'abord te tamit lu ci man di doon ginnaaw bi nga xamee ne fii xabar moo fi war a nekk wala turu inna wala mooy li ñu naan mubtada bu inna duggul woon yow yaa fiy bind mubtada bi tur boobu yaa ko fiy def léegi beneen bi mujj phrase bi mujj ci exercice mu ne ka annal kitaaba dafa mel ni téere bi di après mu def ay pointillés yow yaay def foofu li fa war a nekk léegi ba léegi ci exercice yi mu ne rakkib jumlatan beneen façon exercice rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati rakkib formel jumlatan ab phrase bil yi nga sukkandikoo ci baat yi al aatiyati yii di ñëw mooy bul jële feneen phrase buñ la joxul fii lii baat yuñ la joxul fii du bokk ci phrase bi mooy la ma waxoon jëlu ganaar jël bec bi def ko ci doq gi jël bët yi def ko ci tànk yi après yépp jaxase yépp ne la léegi teg ko defaraat ko ba mu mel ni ganaar dëgg kon formel jumlata daf phrase bil kalimaat nga sukkandiku ci baat yal aatiyati yi di ñëw bi njëkk shadidatun mooy lu tar dañ koo jigéenal mooy baat bi njëkk bi après beneen baat bi aljaxiimi mooy jaxiim safaraaw jaxiim walla ci yàlla musal beneen baat bi xaraarata mooy tàngoor beneen baat bi mooy inna dëgg-dëgg kon shadidatun dafa tar aljaxiimi safara jahim xaraarata tàngoor inna dëgg-dëgg léegi yooyu ngay jël ngay koy tëggaat fo yaay jël fu nekk nga teg ko place am ba mu nekk fra bu jaar yoon bi mujj ci exercice yi mu ne enrib maayel yi analyser lii di ñëw lii di ñëw yow yaa koy lii nag lépp ngay analyser xam nga am na am daa wax analyser li nekk en rouge bii lépp ngay analyser mu ne la innal kasu après lam bi laam bi yow yaa koy maas te yaa koy analyser innal kaswu lam bi ñëw laam boobu topp ci suu bi yaa koy maas yaa koy analyser laysa naa ji après xaa bi nga xam ne dañ koo xëcc wala naa la ko dimbale innal kaswu la laysa naa ji xan loolu ngay analyser innal kaswu la dëgg dëgg paresse bi de ki tàyyal ki de laysa naa ji xan nekkul ne mooy texe mooy réussir mukk kooku moom du réussir mukk léegi yow yaay analyser innal kasula laysa xam lépp ngay analyser léegi nag mu ñëw ci xulaasa mooy xulaasa mooy lan mooy conclusion ci yi nga xamante ni gisoon nañ ko ci arrafu wan nasbu wal jarru fil asmaa yi day def ñaaru conclusion ci ar-rafu wan nasbu ar-rafu mooy yi nga xam dañ koy rafaa di ko maas damma par exemple wan nasbu ak yi nga xam dañ koy nasab di commence maas fatha wal jarru ak yi nga xamante ne nii dañ koy jar mooy di ko maas kasra fil asmaa ci tur yi xam nga gis nañ ko daanaka fan yi yépp jataay weesu yépp bañ commencé al fa'ilu al mubtada'u al xabaru ismu kaana xabaru kaana xabaru inna ismu inna yooyu yépp gisoon nañ ne ci rafaa yi lañ bokk am bu gisoon nañ al maf'ul bihi maf'ul fihi ismu waa nas bu yi ismu inna boog ak xabaru kaana yooyu yëpp gisoon nañ leen ay xaruful jarri yi ala ila yooyu nga xam ne bu ñu jiitoo tur bi ci topp dañ koy maas ci suuf dañ koy kasra yooyu yëpp gisoon nañ leen léegi nag mu ñëw di defal benn conclusion ci yooyu pour nga jàpp ko bu dee rawoon na la nga dab dabaatal ko fii nii nga fexe roon bu mu la raw fii mu ne kon xulaasa xulaasatun lii de conclusion la comme buñ naan xasaadul yow mi buñ defee jour bi kii ba ngoon ñu def benn genre conclusion xabaar yi li xewoon ñu jël les point forts jël wane noonu xulaasa conclusion ar rafin li nga xam ne moo jëm ci rafin yi nga xam dañ leen di rafaa comme damma wan nasba ak yi nga xam ne dañ leen di nasaaba comme fatha wal jar ak yi nga xamante ni dañ leen di jar di leen maas kasra fi asmaa yi waaye ci tuur yi nag mu ne la kañ ñëw ay tableau nag la def tableau yu rafet tabaax baax masha allah mu def arrafu dafa def tableau boo xam ne foofu dafa def ci kaw arrafu mu def beneen tableau bi an nasbu beneen tableau bi al jar comme que dana la conclusion arrafu fii ñu masrafa wan nas ba ak yi nga xam dañ leen di nasaba damma ak yu mel noonu wal jar ba ak yi nga xam ne dañ leen di jar maas leen kasra léegi mu def bu nekk rafa mu def tableau léegi da lay indil yi nga xam ne yiñ jot a gis yëpp nga xam ne yooyu ñoom fu ñu man di nekk rafa mooy damma lañ leen di maas après mu def nasab yi ñu jot a gis kuur yi ñu gisoon tur yi nga xam ne ñoom ñépp ñoom fu ñu leen mën a gis ci phrase wala ci biir téere wala ci biir lu mu man di doon nasab lañ leen di fat lay doon ak jar yi nga xam ne foo leen mën a gis ci n'importe quel téere léegi moom xarfu jar mooy dañ koy kasra boobu ci suuf léegi mu ne la dañ ñëw ci rafaa yi nga xam ne dañ leen di rafaawe comme ni ñuy maas damma mu bi ci njëkk mooy alfaailu mooy le comme bu ma nee jaa ar rasulu ar rasulu jaa dikk na ar yonent bi mooy ndaw ki nga xam ne dañ koo yónne am ne ar kooku fa'il la damma dañ koo rafaa damma ar-rasulu kooku foo gis fa'il kon le sujet ki jëf-jëf ji ci arab kooku saa su ne damma lañ koy maas mu ne keneen ki nga xam ne moom it dañ koy rafaa saa su ne dañ koy damma mooy al mubtada u mooy mubtada mooy tur boo xam ne moom moo commencé verbe bi comme phrase nominale Moodu et Jules et et gentil comme bu mel noonu Muhammadun bu ma nee Muhammadun taajirun muhammadun mubtada la moom it foo ko man di fekk lu mel noonu na duggul ak yeneen foo ko gis loolu da ngay xam ne lii dañ koo war a rafaa damma lañ koy maas al mubtada beneen bi ci tegu ginnaaw bi ñu gisee sujet ak mubtada mooy phrase nominale noo boobu tur boobu jiitu mooy mubtada boobu dambalañ lañ koy maas saa ne comme ni nga xamante ne ni fa'il muy li jëf-jëf ji di sujet bi moom it damma lañ koy maas saa su ne mu ne bi ci topp alxabaru xabar comme mubtada ak xabar waxoon naa muhammadun taajirun te waxuma taajirin wala taajiran moom it foo ko man di fekk mubtada ak xabar dara duggul seen biir kooku noonu dara jiituwu leen kooku moom it damma lañu koy maas léegi beneen bi nga xam ne moom it ci ñuy rafaa la bokk mu ne ismu kaana mooy bu dee kaana dafa dugg comme al muhammadun taajirun bu ma dugalee kaana dama naan kaana muhammadun boobu it foo gis kaani jiitu tur bi topp ci mooy li nga xam ne buñ dindoon kaana mooy nekk mubtada boobu it da ngay xam ne bii dañ koy rafaa damma dañ koy maas beneen bi nga xamante ne nii ci tur yi moom minal asmaa yi ci tur yi la bokk te moom dañ koy rafaa mooy xabaru inna mooy inna waxoon naa la inna bu duggee ci mubtada ak xabar moom mubtada bi lay changer mais du changer xabar bi alors que kaana bu duggee moom lan lay changer xabar bi lay changer du changer mubtada bi léegi xabar bi kon xabaru inna kon inna bu duggee ci muhammadun taajirun muhammad de ab commerçant la yaxanal day yaxan day yaxanal moom kon day yaxantu boog maanaam yaxanal day yaxantu mooy ne euh, bu ma dugalee comme muhammadun taajirun bu ma dugalee inna kon lan mooy changer moom lan laa waxoon lay changer mooy mubtada bi mooy tuur bi inna muhammadan laay wax waaye taaji run day des ni mu meloon kon xabaru inna moom it dañ koy rafaa saa su ne ak foo ko mën di gis loolu même bu ñu maasootul affaire yi yow dañ koo war a xam ndax boo gisee inna gis muhammadun même buñ ko maas muhammadan yow yaa war a xam ne fii muhammad dan la meewoon wax inna muhammadun taajirun yaa war a xam ne du taajiran du taajirin mais taajirun la war kon yooyu lañuy rafaa ci tur yi mooy sujet mubtada phrase nominale tur bi jiitu xabar mooy xabar bi ci topp phrase nominale muhammadun taajirun ismu kaana turu kaana bu dee kaana dafa dugg waaye tamit xabaru inna bu dee inna lañ dugal ci mubtada bi ak xabar bi yooyu nii ñooy yi nga xam ne ci yiñ jotoon na gis yi yëpp boo seetloo gis nañ leen ñoom ci tur yi la ay tur la yoo xam ne rafaa dañ leen di rafaa ma lañ leen di maas yooyu mooy mu njëkk bi bi mooy an nas bu yi nga xam ne dañ leen di nasabe fatha mu ne bi ci njëkk mooy almaf'ul bihi ki jëf ji dal complément d'objet rek bu ma nee dóor naa mbaam mi dóor bi ci kan la dal ci mbaam mi bu mbaam mi bu boobaa darabtul ximaa ra laay wax mooy dama koy nasab mas ko fatxa mais manu wax darabtul ximaa ru manu wax darabtul ximaa ri déedéet darabtul ximaa ra dóor naa mbaam mi kon maf'ulun bihi moom dañ koy nasab fatxa lañ koy maas bi ci tegu al maf'ul fihi maf'ul moom gisoon nañ ko mooy zarf zaman wala zarf makaan jaa a muhammadun laylan muhammad de ñëw na mais kañ la ñëw laylan manuma wax jaa a laylun déedéet jaa a muhammadun laylun déedéet jaa a muhammadan laylan muhammad de ñëw na kañ la ñëw waaye moom bi muy ñëw laylan guddi la ñëw kon loolu noonu par exemple da xam ne loolu mafoolul kii nu wutudati Euh, maf'ulun fiihi la loolu lañ naan al maf'ulu fiihi te yoo gisoon nañ ko zarfu zamaan kooku it fatxa lañ koy maas moo tax maxuma laylun laylin laylan laa wax beneen bi nga xam ne dañ koy nasab mooy ismu inna turu inna turu inna waxoon naa la bu duggee day lan day changer mubtada bi mooy tur bu njëkk bi dañ koy def fatxa dañ koy nasab maas ko fatxa kon ismu inna tamit comme inna muhammadan bu ma amoon muhammadun taajirun mu dugal inna dama naan inna muhammadan doot ma inna muhammadun kon inna kon moom turu inna moom dañ koy maas doon dañ koy nosaat maas ko fatha beneen bi xabaru kaana mooy bi mujj nga xam ne ci yiñ gisoon tur yi nga xam ne ñoom dañ leen di nasat maas leen fatha mooy xabaru kaana xabaru kaana waxoon naa la kaana bu duggee moom du changer tur bi jiitu mais tur bi ci topp inna muhammadun non kaana muhammadun taaji ran lay changer ndax muhammadun taajirun la woon bi ma dugalee kaana kaana muhammadun du changer mais tur bi ci topp lay changer muy taajiran tam ni nga koy koy changer mooy dañ koy maas fatha kon ñu ñëwaat ci nasab bi kon maf'ulun bihi la mooy complément d'objet direct ki jëf ji dal maf'ulun fihi mooy jamono ji nga xam ne ci la jëf ji xew wala bërëb bi nga xam ne ci la jëf ji xewe bu ma nee taxtal manzili wala ma ne alqittu fawqa taawilati muus mi mu ngi taxaw ci kaw mu ngi ci kaw taabal ji ci kaw noonu fawqa maf'ulun fii la moom maf'ulun fiihi fawqa laay wax manumaa wax leneen kooku danga ko nasab beneen bi nga xam ne moom mooy ismu inna turu inna turu inna moom it dañ koy nasab dañ koy maas fatha inna muhammadan laay wax doora wax léegi beneen bi mooy xabaru kaana kaana muhammad dun taaji ran léegi ñu ñëw ci aljar yi nga xam ne dañ leen di maas kasra mu ne baada xurufil jar yi mooy tur yépp yi nga xam ne dañuy ñëw après xuruful jar xuruful jar yi gisoon nañu ay ala min bi comme baa bi li yooyu yépp ak ilaa yooyu yépp noonu ala min yooyu yépp ay xuruful jar la tur bu ñëw après ñoom rek moom dañ koy maas kasra ci suuf waaye beneen bi nga xam ne ci tur yi nga xam ne dañ koy maas kasra mooy al mudaafu ilayhi mooy annexion nga xam day am corrélation annexion bu ma nee la maison de Muhammad baytu Muhammadin bi ma nee baytu Muhammadin day nekk annexion léegi moom bu ñëwee mudaaf ilayhi il faut ma maas ko kasra Muhammadin man wax baytu Muhammadun wala baytu Muhammadan déedéet baytu Muhammadin wala ma ne ma ne euh, naafidatul bayti mooy fenêtre kër gi naafidatul bayti manuma wax naafidatul bayta wala naafidatul baytu déedéet naafidatul bayti wala ma ne abdullahi abdullahi lool mudaaf ak mudaaf ilayhi le te waxoon nañ la mudaaf du am al al al al du ko am moo tax abdu boo gisee naafidatu aw ma neew ma an naafidatu waxuma al abdu allahi déedéet abdullahi mooy bu njëkk bi bu njëkk bi du am al du am al du dugg mooy duñ ko définir noonu mais mooy moom al du ci dugg loolu nag bi ci tegu nag boobu mooy am al léeg-léeg mu am al ndax boo gisee baytu muhammadin mooy këru muhammad xam nga ne baytu al muhammadi ndax muhammad pronom kii la euh, prénom la moom sox ismu alam la soxlawul yooyu waaye tamit loolu dinañ ci ñëw beneen yoon kañ lañ ciy dugal ay al ra'aytul muhammadiina et cetera yu mel noonu yooyu tamit dinañ ci ñëw ci bu ñu ñëwee ci yeneen cours yi insha allahu taala kon foofu li ñu soxla woon mooy mudaaf ilayhi moom dañ koy maas kasra après tur yi nga xam dañuy ñëw xarfu après particule jar yi muy xarfu jar yi mudaaf ilayhi nga xam ne annexion lay jariñ baabul manzili manuma woon wax almanzili manuma wax manzulu baabul manzulu wala baabul manzila déedéet baabul manzili laa war a loolu laa mën a wax loolu lañu naan al almudaafu ilayhi muy mudaaf ilayhi kon yooyu mooy yi nga xam ne moom lañuy jar ak xuruufi tur yi ñëw après xarfu jar loolu kon ci gàttal ñu waxaat ko bu dee rafaa yi ñuy rafaa nga xam dañ leen di mas damma mooy faa'il mooy sujet ak mubtada mooy euh, mubtada tur bi jiitu ci phrase nominale xabar mooy tur biy topp ci moom ismu kaana turu kaana ak xabaru inna ak xabaru inna yi ñuy nasab mooy maf'ulun bihi complément d'objet direct yi nga xam ne fatxa lañ leen dimaas ak maf'ulu fihi nga xam ne mooy zarfu zaman wala zarfu makaan jëf jamono wala bërëb bi nga xam ne ci la jëf ji ma doon jëf xew ak ismu inna turu inna tamit moom dañ koy maas fatxa nasab ko xabaru kaana mais tamit xabaru kaana muy xabaru kaana moom it dañ koy mooy bu kaana duggee tur bi topp ci tur bu njëkk bi kooku it dañ koy maas nasab yi nga xam ne nag moom lañuy ñuy maas kasra li ko maas ci suuf maas ko suuf muy aljar mooy tur yi nga xam ne dañuy ñëw après xuruful jar yi comme ay min ala ainsi de suite ila ak mudaafu al mudaafu ilayhi mooy annexion euh, baabul manzili baabul daari baabul madrasa ti te manuma wax baabu daari baabu daaru wala baabu daara mais baabu daari ak baabul madrasati te manuma wax baabul madrasatu wala baabul madrasata yooyu ci gàttal mooy résumé bi nga xam ne moom la def noonu léegi nag mu jeexale ci benn affaire mu ne anaatu wal maatuufu annaatu gisoon nañ ko naat mooy adjectif nga xam ne day melal dangay jël benn mel benn melo melal ko benn mbir adjectif wal ma'tuuf ak bi nga xam ne day dañ koy ataf mooy day topp yi nga xam ne day toppaati mu ne yatba'u naatu almanuuta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi yatba'u day topp annaatu lii résumé lay def ba léegi day résumé liñ gisoon annaatu yii yëpp gisoon nañ ko yat baxu day topp annaatu adjectif almanuuta ki nga xam ne moom lay melal mooy bu ma nee une jolie robb robe day topp lan non jolie day topp lan robe bu doon robe robe une jolie la ñuy wax mooy ne lan féminin la comme que féminin la kon une une jolie robe laay wax wala bu ma nee une belle robe voilà nañ jël boobu lan moo tax ma ne belle ndax robe féminin la mais bu ma ne woon un beau bu ma jëloon robe ma dindi robe def fa garçon manumaa wax une belle garçon non un beau garçon laay wax kon nga gis ne li nekkoon belle ba mu nekkee robe ndax robe féminin la moo nekkaat beau ndax lan ndax garçon masculin la góor la bu dee jigéen mu nekk jigéen bu dee góor mu nekk góor kon loolu mooy an annaatu yatba'u day topp almanuut li nga xam ne moom lay melal mooy adjectif bi day topp li nga xamante ni mooy ne kon day topp robb tur bi fii rafan yi bu ñu commencé rafa mooy bu ko dammee mu topp ko nekk lu ñu damm wa nas bi waaye tamit bu dee dañ koo nasab maas ko fatxa tamit mu topp ko wa jarrihi bu dee tamit tur bi dañ koo maas kasra moom it mooy naatu bi mu adjectif bi da koy topp accord total lay am nu mu mel mu mel mu ne wa yatba'u day topp almaatuufu almaatuufa alayhi fi rafahi wa nasbihi wa jarrihi waaye tamit li nga xam ne moom lañ naan almaatuuf mooy ne bu ma nee loolu xam nga gisoon nañ ko mooy ñaari tur yoo xam ne seen diggante wa da nekk wala benn ci xuruful atf yi comme ay summa aw am bal yooyu nga xam ne gisoon nañ mooy comme bu ma nee jaa at tilmiizu wala jaa ar rajulu wal waladu jaa dikk na ak al ar rajulu waa ji waa ju góor ji wal waladu ak xale bi ak doom ji xale bi mu ne la léegi euh, almatuufu alayhi foofu mooy ar rajulu ndax ci kawam moom waladu moom ci moom la topp waladu li mu topp loolu lañ naan maatuuf yi ki topp nag muy xale bi loolu lañ naan maatuuf kon nag bu boobaa bu maatuuf alayhi bi mooy ar rajulu bu nekkee damma mooy buñ commencé damma jaa ar rajulu kon wal wala du laay wax bu ma ne woon marartu bir rajuli wal wala di darabtu rajula la wala da loolu la mooy ne bu nekkee damma bu bi tur bi njëkk bu nekkee damma bu nekk damma bu nekkee fatxa mu nekk fatxa bu nekkee kasra mu nekk kasra moo tax mu ne wayat mawta day topp almatuufu tur bi topp ci tur bi ko njëkk bi nga xam ne avant wabi di ñëw jaa ar rajulu wal waladu tur ar rajulu boobu mooy matuuf yi mu ne nag wayat maw day topp al matuufu xale bi comme ci phrase boobu mooy matuuf bi nga xam ne wal matuuf yi day topp tur bi ko jiitu jaa ar dikk na ar rajulu ku góor ki avant wa bi tur bi nga xam ne moo jiitu avant ak ak di ñëw tur boobu noonu bu nekkee damma après tur bi ñëw après wa bi day nekk damma bu nekkee rafa tur bi nekk bu nekkee nasab mooy luñ maas fatxan moom day nekk nasab bu nekkee luñ maas kasra dañ koy maas kasra tur bi topp ci wa bi moom day topp day suivre à tout le temps tur bi nga xam ne moo ko jiitu avant wa bi di ñëw loolu mooy li nga xamante ne nii moom la def genre résumé am na solo léegi kon mooy foofu la ñuy yem incha allah pour tey bii di ñëw ñu gis cours 27 bi vingt 27 bi mu ngi wax ci i'rabul mufradi wal muthanna wal jam'i mooy après da lay wan naka la ñuy i'rabe al muthanna mooy mufrad naka la ñuy analyser noo soo xam ne noo boo xam tur boo xam ne singulier la benn la wala tur boo xam ne ñaar lañu wala tur boo xam ne lu bari lañu insha allahu taala moom lañuy gis bu soobe yàlla pour bii di ñëw kon ni yamani noonu ba bii di ñëw bu soobee yàlla wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala yasifun